bëgg ne maay kii voilà dina xam maay kan qad kunta qablu nutfatan mazirata summa tasiru qad kunta qablu nutfatan mazirata summa sirta xaamilan euh, xaqi euh, azirata summa tasiru jiifatan xaqirata mun thumma tasiru jiifatan xaqiira qabixataa muntinatan xaqiiratan qabixataa mooy waaja te sëñ bi indi ko ci masaalik euh, boroom xam-xam bi dafa toog dafay jox kiy romb benn waaye romb ko di ngandal quoi ah. yaay di funki rek mu daa waaj jekk rek duut baaraam ci biiru waaji kay ponkal mi mu ne ko i mais ma nga xamoo xamoo may kan ba nga may jël sa baaraam yoo ma koy cam sama biir danga ko xam naa la kay xat kunta qablu nutfatan mazirata yow avant da nga nekkoon xam naa la ab toq man yu bu dee bu bu salte nga woon boo xam ne ku laal nga raxasu ku laal ci yéreem doo bëgg doo ko bëgg a feeñal ginnaaw gi nga mujj nekk xaamilan anirata bi nga màggee di dund ci kaw suuf mais nga nekk koo xam ne sobeeran yelu ci sa biir bi ndax li ngay génne boo demee ci wanag wi ci sa biir bi la ne sa biir bi ay salte rek nga fi def lu ci bari salte yu baree ngi fi xaamilan anirata te nag moo loolu mooy dund man yu nga woon laata ngay nekk fii bi nga génnee ci sa biiru yaay nga nekk koo xam ne ku yenu sobe nga waaye boo deewee bañ delloowaat la ci suuf nga nekk koo xamante ne nii jiifa ab cadavre ngay doon am médd ngay doon bu xesaw te xeeñ multinatan bu xeeñ waaye te xesaw xaqiirataata doye nga naan ma xaw ma maay kat xam naa yaay kan yaay ki ma wax ni wallahu tontoo ko noonu pour jàngal ne ko jarul rëy rëyu kon sa der moom danga koy sarax kuy bëgg doxal yi yonent ma ne saar saa wax yomb na sil man xamaat jokkal ku la dog loolu yombul de wala taxun man xaanak tabul bul wor ku la wor ku ma ko dëbbin ma rokkin la ko bu ko def koo xam ne dalaa wor wor dafa baax mais bu ko wor bu ko wor bàyyi ko jéggal ko fa in aaqabtum fa in uqibtum fa in aaqabtum fa uqibu bi mithli ma uqibtum bi waaye wala in sabartum lahu wa xayrun lis-saabiriin mais fayu yem ci moo yombul mi jéggal ko wala in sabartum bu ngeen muñee la huwa xayrun waat naa ne moo gën li saabirina ñeel aji way muñaakoon mu ne ko kon wala yonent mi alayhi salaatu wasalaam taxul man xaanak ku la war bu ko war waaye nit ñi pour defar mbokk bokk na lii gën a gaaw mooy rafet jikko wa xaaliqin naas bi xuluqin xasan allahu akbar taga dëkkaat nit ñi di doxlanteeg ñoom di duggante génnlanteeg ñoom ci ay jikko yu rafet makaarimul axlaaq wa xaaliqin naas bi xuluqin xasan kon alayhi salaatu wassalaam mu ne loolu ku ko def rek nga gis ne loolu diñ ko mën kon ñetteel point ginnaaw afshu salaam wasaare leen nuyoo wa at'imu ta'am ngeen joxe leel ñam wasilul arham ngeen jokk mbokk wa sallu bil layli wan naasu niyaam muy point mu ne kon wa sallu bil layl li nga xam ne moom la seydina abdullah ibn salaam radiyallahu anhu ñëkk a dégg yonent salaam di ko waxtaan keroog ba mu nekkee ca waa kër Abu Ayyub ba mu gëléemam nga yéese foofu mu ne kon mu ne wasilul quatrième bi mu wax moom alayhi salaatu wassalaam mu ne wa sallu wannaasu niyaam tadxulul jannata bi salaam ñeenteel bi mu ne wa sallu bil layli julli leen guddi julli leen guddi mooy di naafila guddi la ci jublu wa sallu bil layl kaanu idha laylu arxa sitra dha xalakin qaamu siraan li ixyaai dujunnaati li cheikhul xadim wax radiyallahu anhu kaanu ci xuqal bukaau ala saadaati amwaati mu ne kaanu gis nga nitu yàlla yooyu jaamukatu yàlla yooyu boroom xam-xam yooyu <laughs> allahu akbar kaanu dañoo nekkoon ilaa arxal laylu mooy bu euh, euh, sikra za halakin bu guddi gi mooy lool euh, expression arabe bu rafet la arxa arxa arxal layl mooy sikra za halakin mooy bu bu bu bu lim la bëgg a wax pour bañ a guddal mooy bu dee ne dafa lëndëm këriis guddi gi lëndëm këriis su sedd ba nit ñi ku nekk nekk tëdd ka nga sopp wala ku ko amul nelaw ku nekk kay nelaw ba ñépp nelaw waa ji ñoom nag ñu gaaw di jóg jóg ci lëndëm gi noonu bu lëndëm gi dajee ba suuf sedd qaamu ñu daal di jóg siraan ci gaaw lu tax ñu jóg li ihyaa'i dujunnaati jóg ngir de ngir dundal guddi yi ci lan ci munaajaat ak seen borom di déeyalante ak seen borom ci ay azkaar ak ay julli yoo xam ne moom la ñuy def allahu akbar kaanu qalilan min al ma yahja'un wa bil asxaari hum yastaghfiruun kaanu mu ne bokk na ci ñooñu suuratul euh, euh, nu mu euh, mu ne nekkoon nañ kaanu qalilan lu néew min al layli ci guddi gi maa yahja'un lañu doon nelaw ñooñ nga xam ne innal muttaqiina boobu fii jannatin wa uyun leen fa yóbbu ci kaanu qalilan min al ma yahja'un kaanu qabla dhalika muhsinin avant jour bi ñuy lañu am tolloon ci sëmum bi lépp lu ñuy def à perfection lañ koy def ñoom newatuñu fi naan naa ko def génn ci kii ñoom dépassé nañ foofu dépassé nañ que obligation la naa ko def noonu rek déedéet mais lu ñuy def dañuy xool li mu gën a rafete ñu daldi di ko koy def darajatul ihsaan an ta'budallaha ka annahu yara fa in lam fa in lam takun taraa fa innahu yaraak li yonent mi alayhi salaatu wa mooy nga jaamu yàlla comme si koy gis pas danga koy dangay gis yàlla boo koy jaamu ci lépp te jaamu yàlla mooy mooy mooy dund gi te nag nokki goo nokki jawharatun nafisatun dafa nekk gànjar wurus wu gànjar boo xam ne mën nga cee jënd alkanza biha mën nga cee jënd trésor yu dul jeex nafas bu nekk jawharatun nafisa bu boo xam ne amul amul ci kaw suuf loo xam ne lu équivalent moom ci lu waleure boo xam ne mën nga cee jënd lu la neex mën nga cee am ridar rabb te amul lu gën a féete kaw lool ngërëmu borom bi subhaanahu wa taala kon wasilul arham kon mu ne gaa yi li leen yóbbu foofu kaanu qalilan min al-layli ma lu néew lañ doon nelaw guddi wa bil asxaari hum yastaghfirun bu njël di jot laata fajar ja fajar gi di dugg si ñu nekk nag jublu ci istighfar ay suñu boroom li ma fi def nii yépp bu ma sama bakkan nax sama doole nax bu ma iblis nax ba foog ne def naa fi dara waaye tey laa gën a tilim ci ay bàkkaar toog sa bunt di ko fëgg inni indal baabi yaqra'u aqra'u di ko fëgg ngir nga jéggal ma wabil asxaari ci njël hum ñoom na dañuy sàkku njéggalu borom bi subhaanahu wa mooy du ñu julli guddi ba génn jàpp ne ñoo gën nit ñi am na ñoo xam ne ñoom bu ñu werek cekkee benn bés benn guddi nelaw nelaw mooy insomnie werek cekk ñu am insomnie benn guddi nelaw nelaw xool télé bi yiñ ci xool mënatuñoo cee kii ndax amatul benn soo day répété rek après ñu fexe nelaw amuñu amuñ benn copain wala copine bu ñu waxtaanal ndax ñépp tëdd nañ woo leen ba sonn gars yi wuyuwuñ mu xam ne nag gars yi ñu ngay xaral bon xool na Viber Skype gisu fi kenn ñépp a déconnecté wala ñu connecté mooy téléphone yi nga xam ne boo fa woowee lay doo ko jot léegi mu jóg jàppi julli ñeenti ràkka après moom yeewu jàpp ne kaw suuf bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wàccaat fii nii comme ni mu fi nekke woon sama kër lay daal ndax lan tey julli ñaañeenti rak magruur kooku kooku magruur kooku dañ ko koo koo koo koo woro yéy day la laaw ndax lan jàpp na ne moom bi mu weer cekkee insomnie géeb lii mu julli pour moom moo gën ci nii te xamul ne kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un li ci suñu borom teg wa bil asxaari hum yastaghfirun ci njël dañ doon jéggalu kuy jéggalu kay kooku kay wootewul perfection nangu na nekkum jaamam bi gën a suufe yaraw na anfusahum duunal wara abadan wa annahum lam bil maqaamaati malgré yooyu yépp ñuy def yaraw na anfusahum dunal wara abadan dañuy gis seen bopp këne ñoom ñoo gën a suufe ci mbindeefu yàlla yépp ñoo ci gën a féeti suuf loolu la wa bil asxaari hum yastaghfirun malgré julli yi li ñuy def seen ñi nga xam ne jaamu yàlla yi taqoog sunna ci biir ak ci biti xam-xam nekk ci yooyu kese liggéey ngir faj seeni aajo dimbali jaan ñi nekk ci loolu malgré lool ak takkoo seen xol bi nga xam ne du deñ di takkook seen bo di di takkook seen borom malgré loolu noonu yaraw na anfusahum duunal waraa abadan dañooy jàpp seen bopp di gise seen bopp que ne malgré lii ñu def nii ñoo gën a féete suuf ci nit ñi ci mbindeef wa annahum ba pare ñu jàpp ne ñoom lam yaliqu mais mais mais mais mais mérité wuñu bil maqaamaati amul benn maqaama bu ñuy wax benn station spirituelle bu ñuy tudd boo xam ne ñoom jàpp nañ ne mérité nañ accès ci station bi gën a basse bi gën a suufe ñoom jàppuñ ne sax mérité nañ am loolu allahu akbar loolu kon wasallu bil layl ngeen julli ci guddi wan naasu fekk nit ñi ni yar ndax kat julli ci guddi julli guddi ngistal yobbu ci nit ñépp di nelaw nga nekk foo xam ne te tamit boo julli ji doo yëngal bool yi fël bool yi ba ñépp daldi yeewu ci kër gi wala am ku yeewu daldi lay gis ngay jàpp ba mu xam ne sawaay bu subaa mu mën na yii sawaay nag gër yée la démb daal bool yi ba mu waddee damaa gis ko muy jàpp ma ne jay xool montre bi deux euh, trois heures et ma ne sooye ka muy yëngal bopp naan loolu ba bara alors que yow loolu nga ci bëggoon yaa tasaare bool yi kooku day kooku dafa waru moom it kooku ashirkul asghar lay def mooy riyaa moom day bokkaale wa ana borom bi waxoon na aghna shuraka an shirk maa gën a doyloo gaa yi ñi may booleel ci ñu associé mag dara yàlla moom loo xam ne c'est yàlla nga boole ko keneen yàlla ne bëgguma génn ci loxoom ne jëlal nga dem ak waay kon wa sallu bil layli ngeen julli guddi wan naa su fekk nit ñi ni yàlla wax bu ngeen defee ñeenti yépp mel dañ ne ko waa sang bi alayhi salaatu wasallam buñ defee ñeenti yépp yuy am mu ne tadxulul jannata bi salaam allahu akbar ngeen dugg di ngeen dugg ajjana bi salaam ci jàmm ajjana joo xam ne safara jiituwu ko ajjana joo xam ne regle gu metti jiituwu ko ajjana joo xam ne euh, ñëw borom bi wan sayu bon lépp daal di jéggal jiituwu ko mooy tadxulul jannata bi salaam metti mettitul allaaxira doo ko yëg xoolal yii rek ci ñeent yi ifshaa'u salaam wasaari nuyoo it'aamu ta'aam leel ñam silatul arxam jokk mbokk salaat salaatu bi layl wala qiyaamul layl fekk nit ñi nelaw bu ngeen defee ñeenti yoon mu ne tadxulul jannata di ngeen dugg àjjana bi salaam ci jàmm kon loolu moom la seydina abdullah ibn euh, abdullah ibn salaam njëkk dégg foofu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom seydina abdullah ibn salaam ci riwaay boo xam ne imaam al buxaari yi daal dina koy solo boo demee ci euh, kitaabul anbiya bi mu def ci prophètes yi indi na ko fa ak manaqibul ansaar ak ci tafsir xadiis bi mu ngi ko ja mu ko jële ci yoonu euh, ana mu ko jële ci seydina anas moom imaam al buxaari raximahullah mu jaar ci yoonu xumayd anasin mu jële ko ci seydina anas radiyallahu taala anhu moom Seydina Anas mu nettalinu xool Seydina Anas rek <laughs> mais boobu ba léegi daanaka xadiis yi fii gis seetul lépp Allahu akbar waaye dinañ ko gis insha allah Seydina Anas wal mukthiruna min riwaayati al-athar Abu Hurayrata yalihi ibnu Umar wa anasun wala wal bahru wala wal hibru kal xudri wa jaabirun wa zawjati nabi wa anasun bokk ci ñi ëpp luñ solo ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di anas ibn malik kon mu nettali mu ne moom seydna anas mu ne anna abdallah ibn salaam ataa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam maqdamahu ila al madina mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa dikkal abdullah ibn salaam dafa dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu agsee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mooy boobu noonu moom lay àggale ni ñëw na xool xar kanamu aleyhi salaatu wassalaam Allahu xanaa xamoo ne xool xar kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam min a'zami ibaadaati Allah eh, eh, eh, kii ni ñuy jaamoo yàlla bokk na ci jaamu yàlla yi gën a mag mu xool ko xam ne kii xar kanamu du xar kanamu kuy dul wax lu dëgg ku dul wax lu dul lu dul noonu nii mu dégg ko mu wax am na ci riwaaya bu nekk ci ni Seydina Anas bala ñu ñëw ci bii nii dane Seydina Abdullah Salaam bi mu ñëwee mooy biñ la njëkk a wax te yoroon yéegoon ca garab ga doon wittal waa ñoñam ay tàndarma xam nga Seydina Jaabir dane fa jaa wa hiya ma'a fekk furi yooyu Seydina Anas radiyallahu anhu loolu mu doon tàndarma yooyu mu doon witti mu ngi ci loxo fa sami'a min nabiyillah mu déglu yonent bi alayhi salaatu wasalaam déglu lan mooy li ñuy wax sànk yaa ayyuhan naas afshu salaam ba xadis boobu jeex summa rajaa ila ahli ginnaaw gi mu dellu ci ay ñoñam ba mu fa delloo moom Seydina Abu Abdullah ibn Salam ah mu dellu këram ñëwaat ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñëwaatam googu nag moom lañu Seydina Anas di nettali nii riwaaya imaam al Buxaari bi nekk ci kitaabul anbiya ak manaaqibul ansaar ak ci tafsiir mu ne kon bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dégmale Madina ci la Abdullah ibnu Salaam da koo dikkal fa mu ne ko inni saailuka an thalath laa ya'lamuha illa nabi bi mu ñëwee dégg gis yonent bi alayhi salaatu salaam dégg ko mu wax mu dem ñëwaat ne ko man dama lay laaj ci ñetti mbir yoo xamante ne nii laa ya'lamuha xamu ko illa nabi li ma la nar a laaj ku dul yonent xamu ko mais ku dul yonent lool mooy dalaa bëgg a wax ñi ko xam c'est ex extrêmement limité et réservé ba ñi ko xam xam nañ leen te kenn du ci yonent kon keneen ku ko xam en dehors de ñun ñi ko xam te ñuy ñu néew kooku yonent la loolu la bëgg wax ndax moom noo koy xam moom xam na ko te du yonent ndax dama lay laaj mbir yoo xam ne kenn du ko xam ku dul yonent moom pourtant xam na mbir mi laaj bi mais du yonent mu ne ko dama lay laaj ci ñetti mbir yoo xamante ne ni ku dul yonent xamu ko bu njëkk bi mu ne ko maa mu ne yonent bi aleyhi salaatu Salaam radiyallahu an maa awwalu ashraati ana lan mooy màndar premier signe yiy wane ne allaaxira taxaw na maa awwalu ashraati mooy gis nga yawmal qiyaam buy ñëw cat bi wane ne lii nii yawmal qiyaam moom agsi na loolu laa bëgg nga wax ma première laaj wama awwalu maa yukalu maa yakulu ahlul janna ana lan mooy li nga xam ne waa ajjana ja'ana allahu wa iyaakum min ahliha yal nañu yàlla boole ak yéen ci ay ñoñam mu ne anal lan mooy li nga xam ne waa àjjana buñ duggee àjjana moom la ñuy njëkk a lekk loolu mooy sama deuxième laaj sama ñetteel laaj wa min ayna yushbihul walad aba wa umma ana ci fan la doom ji di juddu di niroog baayam wala mu juddu niroog yaayam ana processus boobu lan moo tax doom bu juddoo léeg-léeg niroog yaay ji te du niroog baay ji léeg-léeg mu juddu niroog baay bi te du niroog yaay ji sama nit ci ngoog boo ci tontoo ma xam ne yonent la ndax ku dul yonent xamu ko waaw akbar fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko axbarani bihinna jibrilu anifa allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko jibril xamal na ma sa laaj yi gis nga sa laaj yi réponse yépp jibril xamal la léegi nag la ma xamal kon loolu da gis ni avant yonent bi alayhi salaatu wa salaam xamu ko woon waqul rabbi zidni ilma suñu boroom ne ko waqul waxal rabbi eliow sama boroom zidni dolli ma ilman xam-xam mooy valeur bi gën ëpp doole ci kaw suuf mooy xam-xam valeur immatérielle matérielle bi ëpp doole ci kaw suuf mooy xam-xam mooy xam-xam ak mu xam-xam xam rawatina xam-xamu diine ndax xam-xam dëgg xam-xam yépp dañuy yóbbu ci yàlla mi nga xam ne moom moo leen créé xam-xam bu nekk yoon la boo xam ne les mathématiques mën nga ci xam sa boro la géographie mën nga ci xam sa boro yooyu yëpp ay xam-xam lu yóbbu ci yàlla mais nag xam-xam bi ci ëpp doole nag mooy xam-xamu diine ndax xam-xam yële mooy ne li tax mu ëpp doole mooy borom bi looloo tax mu yónni yonent yi aleyhim salaatu wassalaam te ñooñu mu yónni li gën ci xam-xam yi la leen jox ne loolu laa bëgg ngeen ngeen daal ma koy jottali waaye benn xam-xam moyewul am doole ko bi ci des ndax lépp yàllaa leen fi teg te lépp ci moom lu jóge te ci moom lay delluwaat alimahu man alima wa jahilahu man jahila ku ko xam nag xam nga ku ko réere it réeri nga yal nañu yàlla nag xamal moom mi ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa qul rabbi zidni ilma ñu nit borom bi ñu ngi la wa qul ñu naan rabbi zidna suñu boroom yàlla na nga ñu di yokk saa su ne xam-xam moo tax mu ne ko axbarani bihinna jibrilu anifa ni ko jibril de xamal na ma leen léegi la ma xamal salaaj yooyu noonu ah Seydina Anas nee na bi mu waxee lool mu ne ko seydna abdullah ibn salaam ne ko zaaka aduwul yahuudi min al malaayika ne ko kan jibril mais zaaka jibril moom nga tudd mais aduwul malaayika mooy non euh, noonu yahuud moom mais jibril mooy noonu yahuud yi ci ñan ci malaaka yi malaaka yépp ñoom jibril lañ jàpp seen noonu xaw ma juhaalu juif yi ñoom malaaka yi muqarrabuuna yu yàlla yi dañu jàpp nee nañ jibril moo ciy seen noonu ndax lan moo tax ñu doon wax lool ndax nee nañ jibril moo leen di mbugal mbugal yi moo ko doon indi di leen teg ay mbugal kon nag moom moo tax mu nekk ñoom ñu ne ci seenu réer ñu ne jibril alayhi salaatu wassalaam moom seenum noon la Allahu akbar kon ñu ne ko za mu ne lee mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ne ko ki ma ko ki ko xamal mooy Jibril mu ne ko mais zaaka ki nga wax noonu aduwul yahud mooy noonu yahud yi minal malaayika ci malaaka yi xaala Seydina Anas nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag di tontu ne ama amma awwalu ashraati as-saa'a fa naarun taxruju min al-mashriqi fa taxshuru an-naasa ila al mu ne premier bi nga xam ne bii nag mooy si mi nga xam ne bu ñëwee mooy day boole nit ñi ngir yóbbu leen fi nga xam ne mooy bi nga xam ne moom mooy affaire bi jot na bokkul ak comme ñi naan euh, ak mujjug jamono yi yonent bi alayhi salaatu wa wax yooyu ay Euh, dina am ay nit ñoo xam ne dañuy kii euh, ila suwidal amru ila ghayri ahli bu ñu jëlee mbir yi di ko jox ñoo xam ne ñoom du ñoo ko yeyoo di teg ci ay place de décision ñoo xam ne waruñ fa na ne ndax compétent wuñ mais def ko ci ay yaamañeex xam nga lool bokk na ci yi mu ne day wane la mu waxoon abu xawalat al asdi radiyallahu ta'ala anhu Euh, loolu noonu ak yooyu noonu mu doon wax yooyu du noonu lay wax yii mooy bi nga xam ne moom mooy bésu pénc bés pénc mooy ni commencé na ngir taxaw léegi yooyu la ko laaj mu ne ko boobu amma awwalu ashratu saa lii yooyu wane njëkk wane yooyu fanaarun mu ne ak safara lay doon goo xam ne taxruju boo xam ne lay génn génn fan euh, minal mashriq jóge ci orient lay jóge muy safara soo xam ne alhamdulillah day jóge orient di ñëw di mu ne tahshuru naasa mooy ci orient lay jóge di di di dajale nit ñi di leen puus di leen fa daj di leen dajale ilal maghrib bi jëme leen ci orient ci occident fa nga xam ne mooy ardul mahshar nekk fële ca Sham di leen dajale foofu mu ne loolu mooy bu njëkk bi mu ne ko wa amma awwalu ma ya'kulu ahlul janna kanta sa deuxième laaj li nga xam ne moom la waa ajjana di njëkka euh, di njëkk a lekk bu ñu duggee biir biir àjjana mu ne fa ziyaadatu kabidil xuut mooy loo xam ne euh, gis nga res res yu nekk ci xuut mooy jën jën jënu rëy woo alxuut ngay dégg jam xiitaanuhum yawma sabtihim shur'an boobu ci suuratu baqara alxuut jën woowu res bi li yokk ci res bi loolu la ñuy njëkk a lekk fa ziyaadatu kabidil xul mu lool mooy deuxième bi troisième bi mooy niroo lu tax doom di niroo jur du niroog yaayam du niroog baayam wala du niroog baayam du niroog yaayam mu ne wa amma shabahu fa ida sabaqa ma'u rajul naza'a ilayhi al walad wa ida sabaqa ma'u al mar'a naza'a ilayha mu ne lool li ko waral mooy bu dee ne ndoxu ku góor ki moo jiitu gone gi day eh, am na boo xam ne bu dee moo féete kaw ida ala ma'u rajul bu dee moo féete kaw moo domine moo jiit am boo xam ne ida sabaqa bu jiitoo mu ne boobaa comme bii mooy bii ida sabaqa bu jiitoo xam nga waaw akbar xoolal li yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu koy wax gaa yi nga xam ne gaa yi kii côté généraux ci Occident ak yooyu ñoom dañu jàppoon ay jamono que ne xa liir day judd toll mel ni mel nii di màgg di màgg di màgg ba ci biiru yaay ba toll yi war a toll génn loolu ñun jullit l'islam alxuraan réglé na ko bu yàgg ki la bind min nutfatin ci Euh, moo la bind ci toq man yu bi muy wax fële fa ja'alna al mudghata ainsi de suite idaman fa kasawna al idama lahman wa ansha'nahu euh, ba mi muy jeexale naan fa ahsana allah fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqiin kon mu ne bu jiitoo ndox ku góor ki mu ne ida sabaqa bu jiitoo maa ur rajuli euh, ndoxum ku góor gi nazaa ilayil walad boobaa gone gi moom ci moom lay dellu ci moom lay niroo waaye bu dee na ndoxu ndaw si moo nir moo jiitu bu boobaa euh, moom la moom lay niroo bi mu waxee lool nag seydna abdullah ibn salaam ne ko qaala mu ne ashhadu annaka rasulullah mu ne ko maa ngi waat ne yow alayhi salaatu wassalaam rasulullah ndaw yàlla nga yàllaa la yónni ndax lii moom ku jóge ca Quraysh moom manu koo xam budul yonent waxuma la sax ku nekk Medina gii sax manu koo xam budul ñi ko fi xam te xamante ne te bariwul te kenn waxal waxu ko kenn mu ne ko maa ngi seede ne yow ndaw yàlla nga mu dugg ci lislaam kon fii la dugg ci lislaam moom seydna Abdullah ibn Salaam fana discussion bi yem déedéet seydna Anas ne waqaala mu ne ko mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaa rasuulallah bala ñu àggal am na ci benn riwaaya bi mu yéegee ci garab googu noonu ba dem dafa dégg gis bi mu déggee yonent mi alayhi salaatu di wax laata muy dem dafa yuuxu euh, wax kàddu goo xam ne wax ci yonent bi alayhi salaatu salaam nu rafet fekk bàjjenam moom Abdullah ibn Salaam mu ngi woon ci suufu garab gi di ko xaar mu ne ko ah wala yaayam yow sama yow sama doom yow lii nga wax wala maamam bokk lii nga wax de boo gisoon Muusa di Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam nga xam ne moom la juif yi moom lañ ne mooy seen yonent moom moom lañ jàpp ñi ci des gëmuñu leen mooy ñu ñëw après ay kii ak eh, Seydina Isa gëmuñu ko mu yow sama doom de boo déggoon boo gisoon Seydina Isa doonoo woon yokk ci lii nga wax dara li nga wax kii de boo gisoon Seydina Muusa lii nga koy wax doo ci yokk dara mu ne ko maam booy wallahi kii mooy yonent bi nga xam ne moom la suñu téere yi doon wax mu ne ko moom la mu ne ko waaw mu ne ko kon ah kon moom la ndax xamoon nag ki mu doon moo nekkoon xabruhum seen borom kaan fóore bu mag fóore juif yi kon bi mu tuubee ne maa ngi seede lii kër Seydina Abu Ayyub la moo tax xam nga ci riwaayu bële dane bi mu demee dafa ñëw déglu ci yonent mi alayhi salaatu wasallam bi ne ci saxiixay ni ginnaaw gi mu dem imaam alxaafis nee na mu dem après bi mu nee fa jaa abdullah ibn salaam ñëwaat thumma rajaa ila ahlihi fa qaala nabi kii mu di dellu ci ñoñam après mu ne jaa ginnaaw gi fa lammaa jaa nabiyullah jaa abdullah ibn salaam mooy bi mu ñëwee nag ba dugg ba nit ñi bi mu waxee ñoom lool ba duggulee kër Seydina Abu Ayyub ca la ko fekk ci la ñëwee ci la lii xew ci lii mu koy laaj ba naan ko ñetti yi mu ko doon laaj ne ko ku dul yonent du ko xam ginnaaw bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasallam bi mu ko tontoo mu seede ne yow ndawu yàlla nga mu ne ko nag ne ko yow ndawu yàlla li yahuuda gis nga juif yi sama mbokk yahuud yi qawmun buhutun wala qawmun buhtun loo jox baax na ay nit lañ yoo xam ne qawmun buhut xam nga buhut mooy lan mooy ne yow nit ki da taxaw mu taxaw ay nit taxaw mais comme ngeen nekkoon yéen ñaar ñi mu jékki yuuxu ay nit ñëw ni lan la mais fi ngeen taxaw mu créer fi mais nar woo xam ne ne yow yaa ko wax wala yaa ko def boo xam ne yow man nga waat ne kii li muy wax du dëgg mooy ne yow tellement fen wi ak nar gi muy nar ni mu réeg ni mu impressionnant ak ni ko yaakaarewul woon mais dalay tiitloo comme si li lay tiitloo loolu mooy xaw mun mooy al wu rëy mooy loolu mooy ne loo xam ni fen woo xam ne ku ko dégg da ngay muy da ngay tiit takaadu yekk takaadu taqsha'irru minhu al-jul gis nga sa po yi nekk ci ci kii bi day jóg quoi ci sa poor yi sa sa yaram bi day jóg taxaw nii ndax jaaxle ci lu toll nii kàcc wu toll nii nan la ko nit man a créer léegi loolu mooy bu mu ne leen gis nga innal a gis nga gis nga yahuud yi sama mbokk yi qawmun ay nit ñoo xam ne buxtun noonu lañ mel mooy gis nga mais mën nañu créer loo xam ne wax loo xam ne képp ko dégg mais tellement dañuy impressionnant ci ñàkk a nekk dëgg ak nim lay jaaxlee naka la ko nit mën a créer ba wax ko ak instant bu gaawi nii ne dalay dalay jaaxal mu ne nag sama ñoon ñi mu yahudi yi noonu lañ mel wa innahum te yow yonent bi alayhi salaatu wasallam dëgg-dëgg gis nga ñoom in ya'lamu bi islaam yi bu ñu xamee ne man ibn salaam di abdullah ibn salaam xam bu ñu yëgee ne damaa tuub dugg ci sa diine ji baxatuun yi naa ne gis nga dinañ ma def loolu mooy dinañ fi dinañ ma créer wax mal ma wax joo xamante ne yow boo ko déggee da ngay ne mais mooy tellement fi muy et mais mais mais da nga naan mais da lay waddal yow da kii e da ngay me bouche bee doo sew ci mën a wax dara ndax jaaxle. mu ne bis nag buñ yégee ni damaa tuub noonu lañ may defal dinañ ma fi waxal wax yoo xam ne ku ma xam dégg ko di nga di di di nga tiit fa arsil ilayhim kon nag ni ñuy def comme que tuub naa nii te kenn ci ñoom yëgul ne tuub naa yónneel ci ñoom fas salhum an nii laaj leen laaj leen man maay kan boo demee boo leen woowee bañ ñëw nga laaj leen man maay kan ah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na fa arsala ilayhim am na ci riwaaya bi nekk ci saxiixayni xam nga bi ñuy gis nii nee nañ la saxiix imaamul Buxaari la beneen version bi nga xam ne euh, mu ngi ci ci saxiix bi sax la nekk dane gaa yi bi mu ñëwee dafa tuub bi mu tuubee ba pare dane qad alim wa qad alimatil yahud xam nga bii dane dama laaj leen nga laaj leen nan lañ tudd ci beneen riwaaya bi nekk ci manaqibul ansaar ndax bii ñuy wax moo nekk ci kitaabul anbiya bii nekk nag ci manaqibul ansaar imaam al eh, eh, anas radiyallahu mu ne seydna abdullah ibn salaam bi mu ñëwee dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu tuubee ne ko ashhadu annaka rasulullah maa ngi waat ne yow ndaw yàlla nga wa annaka jitta bi xaq te maa ngi waat di seede ne kene yow li nga indi dëgg la ci dëgg dëgg nga indi mu ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam waqad alimatil yahud waqad alimat yahuudu boobu anni sayyiduhum wabnu sayyidihim wa alamuhum wabnu alamihim fad'uhum fas'alhum anni qabla an ya'lamu anni qad aslam fa innahum in ya'lamu anni qad aslam qaalu fiya ma laysa fiya ci beneen riwaaya boobu nekk ci kanamu saxiix bi ci kitaabu manaaqibul ansaar radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim sayyidina Abdullah ibn Salaam bi mu seedee loolu dugg ci lislaam mu ne yonent bi alayhi salaatu wa alimat yahuudu juif yi yahuud yi sama mbokk yi xam nañ ne anni man ibn salaam sayyiduhum maay seen sang wannu sayyidihim di doomi seen sang comme ni sama baay nee woon seen sang man ma nekk seen sang maay seen doomu sang di seen sang tamit nee du sang xam nga sang nga ne non loolu moom sang moom tekkiwul ne am nga xam-xam non doomu sëriñ tekkiwul ne am na xam-xam mel ni day jéema léegi pour leeraloo mu ne wa alamuhum te yow di xam nañ ne man ibnu salaam alamuhum maa leen gën a xam seen téere yi boroom xam-xamu yahud fii ci Medina man la wabnu alamihim te maay doomi ci gën xam ci ñoom non sama baay seen sang la woon mais moo leen gënoon a xam man doom ji sam maay seen sang mais maa leen gën science maa leen ci gën a maa leen ko pële maa leen gën a xam téere yi mu ne ko nag fad'uhum gis nga mooy ne way <laughs> jële waxu ko ngir jaayu ngir jaaye gi jaay dara mais dafa leeral ngir leeral xam ne ñan la amal affaire te nag ahlu makkata adra bi shi'abiha waa makka ñoo gën xam ruyalu makka yi ah. liñ naan loo xam loo xam-xam demba wala loo xam-xam sàmba ma demba gin laa xam demba wala ñu mel noonu voilà mu ne kon moo tax mu ne wooleen wooleen ñu dinañ wooleen nga laaj leen fad'uhum woo leen fas'alhum bu ñu ñëwee nag nga woo leen laaj leen an ci man nee leen laaj leen ci man qabla an ya'lamu laata ñuy xam annii këni man qad aslamtu laaj leen maay kan laata ñuy xam ne dugg naa ci sa diini ji fa innahum ndax gis nga sama mbokku yahuudi in ya'lamu bés bu xamee ne annii ka man ibn salaam qad aslamtu dugg naa ci sa diina ji xaalu fiye dinañu wax ci man créer ci sama kaw ay duur yoo xam ne ay nar yoo xam ne maa lay sa fiye li ñuy wax ci man ci lu ñaaw bu ñu yégee ne dugg naa ci lislaam sa diina ji ñu wax ci man yu ñaaw yoo xamante ne nekkul ci man kon woo leen nga laaj leen may kan d'abord ba nga leen bala nga leen di annoncer que dugg naa ci sa diina seydna anas ne fa arsala nabiyullah sallallahu alayhi wa sallama fa aqbalu fa daxalu alayhi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi leen yónnee yónnee ci ñoom ne dem leen woolu yahud yi mooy pas yahud yi ñëw mooy seen kàngam yi seen rabee yeeg seen mala yi autorité yi tant religieux que temporel spirituel que temporel ñu daldi agsi ah bi ñu duggee fa qaala lahum rasulullah yonent bi alayhi salaatu wax leen ci riwaaya bi nekk ci manaqibul ci ci kitaabul anbiya mu ne dañoo ñëw mu ne leen ayyu rajulin ibnu salaamin fiikum waa ibnu ñu agsi mu ne leen ñu ñëw bien sûr après naa bay nuyoog yooyu yooyu mooy loolu moom da koy xam badaatan naturellement après mu ne leen fa ay ay rajulin ibnu salaami ibnu salaamin fiikum waa ibnu salaam moom waxoon moo changé turam euh, tuddee ko abdullah ne xusayn la tuddoon loolu am na riwaayu ko mu ne leen waa ibn salaam moom mooy kan ci lan lay représenter ci yéen mooy kan qaalu ñu ne ko xabrunaa wabnu xabrinaa wa aalimuna wabnu aalimina ñu ne ko xabrunaa mooy suñu fóore wabnu xabrinaa di suñu doomu fóore i ibn salaam day laaj kooku moom moom moom moom moom mooy suñu fóore moom nu yahut moo fi ëpp xam-xam te baayam mooy doomi ki ëppoon xam-xam ci ñun wa aalimuna te mooy suñu boroom xam-xam wabnu aalimina di doom suñu boroom xam-xam xaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen waa léegi ara aytu min aslama tuslimun ne leen waa léegi euh, dama leen di laaj comme que yéen yéen a reconnaître yéen yéen a waxal seen bopp ne mooy seen fóore mooy seen boroom xam-xam di doomi seen fóore di doomi seen boroom xam mais dama leen di laaj est-ce que moom bu tuuboon dugg ci lislaam bii yéen di ngeen dugg ci l'islam xaalu ñu ne aadahu llahu min zalik way yàlla na ko yàlla daal di musal ci dugg ci sa diine ji <laughs> ñoom peste lu raw peste lañ jàppe l'islam moo tax aadahu llahu min zalik yal na ko yàlla musal muccal ko waaye waay waay yal na ko yàlla musal waay ci ci ci li nga wax nii mel ni tuuka waay mel ni comme waxu tuuka tuuka waay loolu bóop pop pop loolu moom yal na bu ko yàlla def waay hu aadahu llahu min zalik yal na ko yàlla muccal ci muy dugg ci sa diine bi mu waxee lool loolu mooy ci euh, bi nekk ci riwaaya bi nekk ci euh, kitaabul anbiya ahadiisul anbiya boobu kitaabu ahadiisul anbiya ila tudd walla euh, ci kitaabu manaaqibul ansaar ba léegi ci saxiixu imaamul buxaari raximahullah mu ne foofu bi ñu agsee yonent bi yaa ma'shara yahuuda waylakum ittaqullah fa wallahi alladhi laa ilaha illa hu innakum la ta'lamuuna anni rasulullahi haqqan wa anni ji'tukum bi haqq fa aslimu ah ci riwaaye boobu dane ci kitaab manaaqibul ansaar ci jaloolee ansaari radiyallahu anhu nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Anas dane biñ agsee dane da ngay gis riwaaye leeral yeneen yi di indi yoo xam ne beneen bi indiwu ko woon looloo tax boole riwaaye bokk na ci li gën a tax mu am solo day tax dara du la ci ci wax yi mu ne leen yaa ma'shara yahud ñu agsi mu ne leen yéen mbooleem kilifaay yahud yi waylakum toskare ñeel na leen ittaqullaha ragal leen yàlla fa wallahi alladhi laa ilaha hu maa ngi ci yàlla ni nga xam ne amul benn buur bu ñu war benn yàlla bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom innakum dëgg dëgg yéen mbooloom yahuud yi kàngamu yahuud yi la taalamuuna wat naa ne xam ngeen ne annii ka man abul qaasim di muhammad seydinaa rasuulillah alayhi salaatu wasalaam xam ngeen dëgg dëgg ka man ndaw yàlla laa dëgg dëgg ndaw yàlla laa lool xam ngeen ko wa inni te xam ngeen ne que man jitukum dama leen a dikkal bi xaqin ci loo xam ne dëgg la fa aslimu kon maa ngi leen di woo ngeen wommatul seen boroom daal dugg ci lislaam xaalu ñu ne ko maanaalam noo non non non yow lii nii nga ne dañ koo xam ñun xam nañu ko ah <laughs> commencé nañ di wax bu bu xaw mun bu xuti gi mu leen wax ne ñoo dàqa nar créer loo xam ne day dégloo ku ko dégg commencé nañ ko yonent bi alayhi wax leen lim leen di wax te seen téere yi wax ko ndax ñoom dañ koo xam kamaa ya'lamuuna comme ni ñu xam ne ni ñu xame ñu xame wax xaalu maanaam la non non non yow lii nii nga wax kon ñun xam nañ ne yow yàllaa la yónni Ah, ah, gënee tamit que ci dëgg-dëgg yàllaa la yoon ni que ne dëgg nga ñëwoon di non non non loolu maanaam la mu wax non yow ñun xamuñu loola. qaalu li nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam qaala salaasa mara yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal leen wax lim leen wax ñetti yoon ñoom ñu wax ñetti yoon ne non non non non non ñun amul benn ci suñu téere yi amuñ benn xam-xam amuñu dara lu ñuy wan ne yow mii. non yàllaa la yónni ci dëgg ah tamit li nga indi dëgg la ah, ah, ah. ñetti yoon xaala yonent bi alei saatu salaam daal di jàll ci leneen mooy <laughs> ne nag fa ayu rajulin fiikum abdullah ibn salaam ne leen mais ah, abdullah ibn salaam moom hein moom moom mooy kan ci yéen mooy kan ci yéen lan lay représenter ci yéen ak ban place lay occuper ci yéen xaalu ñu ne ko zaaka ay way kooku nga tudd di Abdullah ibn Salam sayyiduna mooy suñu sang wabnu sayyidina mooy suñu doomu sang wa aalamuna af'alu tafdil mooy superlatif mooy ki ñu gën a xam wam nu a'lamina te mooy doomi le plus savant parmi nous xaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam neen afara'aytum min aslama waa léegi bu tuuboon nag nu ngeen di def xaalu ñu ne ko xaasha lillaahi ma kaana li yuslim xaasha <laughs> lillaahi mooy jaaru wam da nga yéemu di di sori yàlla ci kaw loolu xew non loolu moom oh la ne moom haasha lillah déedéet moom maa kaana li yusli moom kay moom newul koo xam ne day tuub xaala afara aytum aslam mu ne leen waa léegi bu tuuboon na xaalu ñu ne haasha lillaahi maa kaana li yusli ah, non non non non non <laughs> gaa yi lañu neex quoi haasha lillah comme li ñu naan ay mahanallah ñu ngi muslu ci yàlla ci wax jooju moom liy wayam expression haasha lillah muslu ci yàlla maakaana li yuslim moom nekkul koo xam ne koy tuub la bi waxee lool nag yonent bi aleyhi salaatu ne abdullah ibn salaam ne ko uxruj aleyhi ya ibn salaam uxruj aleyhi mooy fi mu leen accueilliroon da koo nëbb ci benn néeg boo xam ne moom mu ngi ci biir di déglu gaa yi xam nga moo gis nañ léegi moo daanante ma la saab saab def jëflantewoon ñoom nii ba ñu xam maay ba ñu wax la may kan bu ñu reconnaître après ma door leen a wan ne damaa tuub ndax bu ñu yëgee ne damaa tuub avant dinañ yàq sama def léegi nag comme que mu woon ci ginnaaw di di déglu te ñoom gisuñu ko yëguñu ne mu ngi fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yabna salaam uxruj alayhim yow doomu asal euh, abd yow doomu salaam génnal ci ñoom ñëwal fa xaraja mu génn bi mu génnee mu ne fa qaala yaa ma'shara yahuud ittaqullaha fa wallahi alladhi laa ilaha illa huwa innakum la ta'lamuuna annahu rasulullah wa annahu jaa'a bi haqq fa qaalu kazabt subhaanallah mu génn ne leen yaa mashara yahud yéen yaa masharal yahud yéen mbooloom yahud yi eh, ittaqullaha ragal leen yàlla fa wallahi alladhi laa ilaha maa ngi wàcc yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom innakum yéen yahudi yéen a gën a xam innakum la ta'lamuna yéen a gën a tayax gën a xam que ne annahu que ne moom mii nii rasulullahi abul qasim nii di muhammad ni alayhi salatu wasalaam ndaw yàlla la wa annahu que moom jaa bil haqq li mu indi dëgg la fa qaalu ñu ne ko kadabta kat ci nga waxoo dëgg wa abdusalaam ab euh, ibn salaam loolu mooy riwaaye kitaab manaqibul ansaar <laughs> ci ahadithul anbiya mu ne ah c'est <laughs> pas mu ne ak ci tafsir bi mu ne bi ko yeneen mu leen waxee ñu ne ko moom moom yal na ko yàlla musal a'aadahullah yal na yàlla musal ci waaye ci muy dugg sa diine ji xaala fa xaraja abdullah mooy yeneen ci ne ko génnal mu génn mu ñëw fa qaala mu ne ashhadu an laa ilaaha illa wa anna muhammadan rasulullah maa ngi waat ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla ci dëgg wa anna muhammadan kene muhammad alayhi salaatu wasallam rasulullah ndawu yàlla la fa qaalu non seulement kalabta mais fii fa qaalu ñu ne ko sharruna ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasallam non non non non on retire li ñu waxoon ah sharruna non ay wam no habruna yooyu déedéet du suñu fóore du suñu borom doomu bi du suñu kuy fóore du doomu suñu fóore ah. ñu ne ko sharruna kii mooy ki yées ci ñun <laughs> wam nu sharrina kii mooy doomu kii gën yées ci ñun wa jaahiluna mu gën a réer ñun wabnu jaahilinaa mooy doomi ki gën a réer ci ñun fa qaala mu ne moom seydna abdullah salaam yaa rasuulallah ne ndaw yàlla li yow yonent mi alayhi salaatu salaam alam uxbiruka annahum qawmun buht ne ko yonent mi alayhi salaatu salaam walla li yàlla ndax ndax ndax xabaarew ma la woon léegi laata nga leen di woo këni ñoom ñii sama mbokk yahuud yi ni qawmun buht la ay nit lañ ñoo xam ne ñoo dàq expliquer il explique ba nga tiit dañuy expliquer ba nga ba nga ba nga waaru waxoon naa la ko <laughs> xoolal liñ ko wax lañ lañ lañ lañ ci d'une fraction de seconde xoola xabru naa ñu dindi ko def charru naa mooy ki yées ci ñun ci doomi ki yées ci ñun aalimu naa suñu boroom xam-xam ñu delloo ko def ko jaahilu naa contraire xam nga lii mooy buutaan bu mag duur gu rëy goo xam ne moom ci lañ teg ndaw kële nag mooy riwaaye boobu noonu imaam al-Bayhaqi bi ma la doon wax sànq këne bi mu yéegee ci kaw euh, garab googu imaam al-Bayhaqi rahimahullah moo ko solo mais euh, dafa riwaaye boobu wérul ndax seen moom da ko jële ci yoon yooni Abdullah ibn Abi Bakr ibn Hazm mu jële ko ci Yahya ibn Abdillah an rajulin min ali Abdillah ci benn góor te loolu mubham la xamuñu ko kan la mu ne Seydina Abdullah Salaam bi mu déggee yonent mi alayhi salaatu salaam mu xam ay màndargaam ba xam turam ak lépp ko moom la mu ne dama nekkoon euh, moom yàggoon na koo yëg mu ne fa kuntu dama nekkoon musirran li daalika hatta qadima an-nabi ba mu nee Makka laa yëgoon déggoon ay waxam ñuy wax ci moom ak gisoon nañ ne waa Yasrib dañu doon aji di ñëw di indi information nee na ma ma nekk nag ci loolu ba ni mu dégmalee ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam nee na fa sami'tu bihi wa ana ala ra'si naxla ma dégg ko fekk maa ngi ci kaw benn garabu tàndarma fa kabbartu bi ma ko déggee muy wax rek fa kabbartu ma ne allahu akbar voilà mooy màggal bi ma doon wax ndax téetuma woon bi dama ko fàtte woon mu ne fa qaala lii fa qaalat lii ammati voilà mooy amma euh, mooy euh, côté yaayam mooy ah, euh, équivalent wu nijaay nijaay bu dee jigéen la mooy sa rakku yaay bu jigéen wala magu yaay bu jigéen nee na ammati ne ma ne mooy sama tànt taxaw ma lañ koy wooy la ko gaa di wax mu ne mu nan la tudd mu ne xaalidatu bint alxaaris xaalida di doomi al xaalida di doomi alxaaris mu ne ko law kunta sami'ta bi muusa te yow de boo déggoon sëy naa muusa di wax doo yokk ci bi nga déggee muhammad mii di abul qaasim alayhi salaatu wasalaam wax doo li nga wax kàbbaar boo déggoon muusa di suñu yonent doo ko doo doo doo yo doo doo yokk ci li nga wax ni nee na fa qultu wallahi huwa axu Muusa maa ngi wàcc yàlla ne moom mii mbokk Muusa la ndax mu yonent yépp ay mbokk lañ baasa bu'itha bi ma bu'itha bi dañ koo yónni ci li ñu yónni woon naa Muusa mooy nan mu ne ko fa qaalat li yabna axi yow sama doomi mbokk huwa alladhi moom mooy ki nga xamante ne nii kunnaa nuxbiru annahu sayub'athu ma'a nafsi saa mooy ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne dañ doon nettali di wax suñu que dañ koy euh, yónni ci fin jub mujjug jamono. qultu nee na ma ne naam waaw xaalat mu ne fa zaaka idan kon de loolu loolu la kon kon loolu laa fàtte léegi kon gis nañu Seydina Abdullah ibn Salam nii la dugg ci lislaam yahudi wane fa ni nga xam ne noonu lañu mel qawmun buur moo tax seede bi ñu defoon ne mooy suñu doomu fóo suñu fóore di suñu doomu fóore ñu changé ko ci jaahilun sharruna ci yées ci ñun wabnu sharrina xoolal ñu tooñaale ci baayam di doomi ku ñuy ki ki ne yées ci ñun wa jaahiluna mooy ku ñu réer ku réer ki gën a réer ci ñun ba pare bokk di doomi ki gën réer